inna adnaa maq'adi ahadikum mina aljannati an yaquula lahu tamanna fayatamanna wa yatamanna fayaquulu lahu hal tamannayta fayaquulu na'am fayaquulu lahu fa inna laka maa tamannayta wa mithluhu ma'ahu rawaahu muslimun rahimahullahu taala kon al imaamu alxaafidu annawawiyu mu ñëwaat ak ñun ba léegi ci suñu chapitre bu mu bi ci kitaabu riyaadu saalihiin di chapitre trois cent soixante-douze di wax baabu ma a'adda allahu taala lil mu'miniina fil bunt bi wax li nga xam ne moom la borom bi nga xam ne moo kawete yéegut prépareel waajal ko way ngëm yàlla yi ca aljana ja ja'alana allahu minhum ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ xadis mille huit cent quatre-vingt-douze mu ne woon wa an abi saidin wa abi hurayrata radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal ida daxala ahlu aljannati aljanna yunaadi inna lakum an taxyaw wala tamuutu abada wa inna lakum am tasixu fala tasqamu abada banin jeexa walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a continuer fi ñu yemoon muy war a gis xadis bi ñu jàng léegi muy xadis mille huit cent quatre vingt mu ne waan abi hurayrata mu ngi jële ci seydina mawlana abu hurayra bokk muy kenn ci kum jële woon xadis bi ñu tudd léegi mu ne ci moom la ko jëlee radiyallahu anhu rasulallah kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama qaala nee na inna adna maq'adi ahadikum mu ne inna dëgg-dëgg adna ki gën a suufe maq'adi tooguwaay place ahadikum kenn ci yéen jullit ñi minal jannati ca aljana mooy lii la yam ke ca gën a néewle ka nga xam ne àjjana vraiment mooy ki ci gën néew la ma ne ma loolu daa mel ni romboon nañ waa jooju ma ne la waaw waaye dégloo atal fii te te lii muy wax ni gisoon nañ ko foofu bi ñuy yaatal foofu hadis boobu di ko gisaat mu naan dañ naan ko ay yaqula la dañ naan ko taman aywa léegi fait ton vœu fais un vœu formuler un vœu waxal li nga bëgg waaw xoolal lan moo la neex nga ne lii laa bëgg waxal fayata man naa sawaay daal di décliner ay suwén a yow wax man daal borom bi lii wëg laanag lii wëg ñu nekk saway <laughs> waaw wax li mu bëgg li mu namm li mu bëgg lépp wayata man fayata man naa wayata man naa <laughs> mu wax li mu mëbët wax li mu mëbët <laughs> lu ko xel mi jox ci lu garaaw rek te baaneexe rek mu laaj fa yaqulu lahu ñu ne ko hal tamannayt waaye ko wam ñu ko ndax formule nga say suyo wax nga li nga bëgg hmm? <laughs> fa yaqulu mu ne naam waaw pare naa <laughs> fa yaqulu lahu borom bi nag ne ko ñu wax ko ko borom bay wax ak moom gis nañ ko ci riwaaya al imam al Mughira ibn Shu'ba al imam ibn Mas'ud waaw hadith ibn Mas'ud ba al riwaaya ibn Mas'ud mooy 1883 ibn Mas'ud ba ca tegu 1884 nañ ci ñëwaat léegi fàttali ko insha allah radiyallahu anhuma mu ne ko nag fa inna laka ma tamannayt li nga fi mébét yi yépp sa suwa yi nga fi formulé hein sa yi nga ne bëgg nga koogle yii sa vëyi may naa la ko yow la ñeel wa mislahu maa ak lu mel ni moom waaw lu mel mooy li nga souhaité lu mel noonu dama la koy defal mu ne rawahu muslim al imaamu muslim abul xusayni moo ko solo kon al imaam léegi laaj mu jikki mooy koom doon ko solo ñu ne la sëriñam al imaamu eh, eh, eh, kii Ahmad rahmatullah alayhi solo na ko hadis bi nag cosaanam bu dee cosaanu hadis boo ko seetluwaatee mooy hadis biñ la fi waxoon bi ñu doon gis hadis Ibn Mas'ud bi biñ la doon tuddal cinq muy mille huit cent quatre vingt waaw boobu noonu am na lu luñ la tuddaloon ba ñu doon wax naan mais waa ji yi nga xamante ne moom. kii mujjee dugg àjjana te mooy kii eh, kii mujjee kii mujjee génn safara nekk kii njëkkee dugg kii mujjee dugg àjjana kook est ce que benn nit bi la wala déet waaw boobu taxawoon nañ ci ba defaloon la taxriiju xadiis bu gudd boobu Seydina Abu Hurayra ak Seydina nga xam ne moo ko doon nettali nit ñi euh, bon imaam Az-Zuhri moom moo ko jëlee ci Ataa ibn Yaziid benn bi daf ci boole na tamit sa ibn al-Musayyib mu Ataa ibn Yaziid al-Laysi rahimahullah al-Jundai abu Muhammad rahmatullah ala al-jami mu jëloon ci Seydina Abu Hurayra bi nga xam ne lay nettali xadis bu gudd boobu waaw bi nga xamante ne ci la ñuy teg la borom bi di teg euh, siraat jisru jahannam muy pongu jahannama bi waaw yeneen saa salaam ne man maay ki njëkk jéggi mu ne te ñaanu yonent sa alayhi salaam keroog mooy allahumma sallim allahumma sallim waaw léegi. mu leen di wax nan la foofu mel ak tamit keroog nan la ko nit ñi di rombe ah, ak ki nga xam ne moo fay mujj jaar ak ki nga xamante ne moom safara lay génne lay lay wadd ñiy wadd biir safara ak nga xam ne koy mujjee jaar léegi euh, ba waajooju doon wax naan euh, bon après <laughs> naan borom bi waa borom bi bu ma def waay safara si lakk na ma ah qad qashabani rihuha wa ahraqani dhaka'uha fasrif wajhi 'ani an-nar ay borom bi waaw saxaaru safara si duggunu fi ma fépp waaw lakk na ma tàngooram bi lakk na ma borom bi damaa bëgg nga wëlbati sama xar kanam ci safara dañul di laaj borom bi na ko yow amaana bu ma la joxee li ma la laaj nga liñ may laaj nga laaj ma leneen waa ji di waat ne mukk waaw di wax banaan borom bi lu na ko jegeel buntu àjjana mu ne koy waxoo woon ne dooma laajati dara yow doomu aadama bi kama axdarak lan moo la tere daq wax lu wuteeg li nga doon wax dañul di ko di ko laaj jox ko lool <laughs> ne ko jegeel ma buntu àjjana rek mu fi yóbbu dootuma la laaj dara waaye ba mu demee dégg waa àjjana waaye mbir yëg ah sa waay noppi noppi noppi ne borom bi adxilnil jannata waay <laughs> waaw ñu wax borom bi waxati ko lu mel noonu yow xanaa doomu aadama bi waxoo woon na doo dooma la laaj dara waaw mu ne dañul di laaj borom bi ba borom bi reetaan ah bu reetaanee nag mu daal di koy jox ndugal na ko duggal ci àjjana ji waaw bu fa duggee fa ida daxala fiha qiila lahu tamanna min kada fa yatamanna thumma yuqaalu lahu tamanna min kada <laughs> waaw ñu ne ko yow daal diil defal formuler say suwe say bë waxal li nga bëgg ci ndog nga mag nangam sa def ñu ne ko wat defaatal mu defaat hatta tanqati'a bihi al-amani ba li nga xamante ne mooy en suy mooy dog ci mooy xelam xel mi ko yàlla jox doomu aadama en fait gisatul leneen lu gën a màgg moom li muy laaj quoi <laughs> fa yaqulu lahu laka wa mithluhu ma'ah ñu ne ko loolu ñeel na la wa mithluhu ma'ah fii loo gis fa yaqulu ci riyaad bi bi mu indi nii hadis bi ne rawahu muslim fa yaqulu lahu inna laka ma tamannayta wa mithluhu ma'ah voilà gis nga niñ bokkee foofu te bii muttafaqun alayhi la bi ma lay wax nii nii waaw mooy bu guddi bi ma lay wax nii léegi ne euh, dañ naan ko léegi fa ida daxala fiha bu duggee àjjana nag qiila lahu ñu ne ko tamanna min kada fa yatamanna summa yuqaalu lahu tamanna min kada fa yatamanna hatta tanqati'a bihi al amani même personne bi la rek waaw c'était sayna abu abu hurayra déglu bi muy nettali lii mu ne ata <coughs> euh, Euh, mu ne euh, muy Ibn Yazid al-Laythi al-Junda'i rahmatullah alayhi mu ne bi nga xam ne abu Abu Hurayra ci la wax lii qaala Abu Hurayra sayna Abu Hurayra tekki ne wa dhaalika ar-rajul aaxiru ahli al-jannati duxuula te góor googee waa ji <laughs> waa joojee yeneen saa sant bi ñu nettali ma leen koy nettali mooy kii mujj ci waa àjjana ñuy dugg àjjana qaala nee na wa Abu Sa'iid xam nga hadiis sayna Abu Hurayra bi xool ko. moom bii mu ne rawaahu muslim te biñ lay wax nii imaam muslim muttafaqun alayhi la fan la yam dane lañ ne ko mëbëtal bi mu waxee lan la borom bi wax fa inna laka ma tamannayta wa mislahu ma'a ci riyaad bi ni biñ nekk 1893 ñeel na la li nga mébét ak lu mel noonu ci xadis muttafaqun alayhi biñ lay wax nii eh, bu ataa bi biñ jëlee ci Seydina Abu Hurayra mu ne tamit foofu yeneen saa salaam bi mu ne bi muy waaji daal di mëbët ba hatta tanqata bihi al-amaani fa yaqulu lahu fa hada laka wa mithluhu ma voilà foofu la imaam Abu Hurayra yem li yeneen saa salaam nettali après mu ne wa zaalika ar-rajul qaala Abu Hurayra sayna Abu Hurayra nee na wa zaalika ar-rajul góor googee nag aaxiru ahli al-jannati wa xuulaa mooy ki mujj kuy dugg ci waa àjjana àjjana qaala wa Abu Sa'id dégg nga wax. mu ne te Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu mu ngi toog ma Abi Hurayra la yughayyiru alayhi shay'an min hadithi bi Seydina Abu Hurayra di toog dafa toog na Abu Sa'id mu ngi woon ci wetam toog di déglu muy nettali di nettali di nettali nee na soppiwul dara ci lim nettali lépp jële ko ci ren saa salaam ila qawli ba ni nga xamante ne nii ci la. jeexe fi sayna Abu Hurayra wax ne yoneen saa saam ne nag waajoojee borom bi na ko hada laka mithluhu ma waaw loolee nga mébét ñeel na la ak lu mel noo mu ne qaala Abu Sa'id sayna Abu Sa'id ne radiyallahu anhu xam ne sayna Abu Hurayra pare na foofu la mu ne ko Abu Hurayra moo am na ci yenn roi yi loolu la ko wax da koo woo ne ko yaa Aba Hurayra ne ko yaa Aba Hurayra yow Abu Hurayra affaire bi yoleen saa am na leneen lu mu yokkoon ci mbir mi waaw mooy li nga nettali nii am na mooy wax na lii mais am na lu mu ci teg waaw waaw mu ne ko eh, dane ko ya Aba Hurayra qaala Abu Hurayra dane ko qaala Abu Abu Sa'id wa ashratu amthalihi ma yaa Aba Hurayra ne ko yoleen saa sa yemul rek ci ne ko ñeel na la mel ni li nga mébét de dana ko wa ashratu amsal ak fukk yu mel ni nga mébét waaw yow Abu Hurayra waaw waaw léegi nag euh, Seydina Abu Hurayra nag ne ah, ne loolu man leelaa takkoon ba pare ne ko waaw ci beneen riwaaye ne ko Seydina Abu euh, Sa'id ne ko ashhadu maa ngi seede ne an nii man hafiztu takk naa min rasulillah sallallahu daalika wala asharatu amthali ne ko li nga wax nii li nga nettali Abu Hurayra loolu ngay am waaye ak fukk yu mel noon waaw Seydina Abu Hurayra ci riwaay bi nga xam ne mooy boobu mu ne ko lii laa boobu ci bii nag mu ne ko hafiztu misluhu ma mu ne waaw kay man li ma jàpp mooy misluhu maahu euh, laa jàppoon waaye comme que yow seede nga ne loolu it boole na ko ci kon loolu la voilà wa asharatu amthali yi nga xadis boobu kon mooy Seydina Abu Hurayra moom xadisam wa mithluhu ma foofu la yem boo seetloo côté boobu euh, da nga naan bii nii ak boobu daanaka euh, benn la voilà mooy xadis bu gudd boobu kon ñu la fàttali mais euh, léegi nag nga ne waa lu tax kon imaam ne kii al-Bukhari kii nu mu tudd an-Nawawi rahimahullah ne kon affaire bi rawahu Muslim tawaxul muttafaqun alayhi ñu ne la amaana li tax walul waxul muttafaqun alayhi wal ilmu inda mooy hadis bi imam muslim da koo solo parce que solo na comme ñu la wax léegi bi biñ lay wax léegi nii boobu riwaay imam al buxaari la mais imam muslim indi na ko même kàddu yooyu mais dafa am beneen affaire mooy euh, euh, que mooy côté bi nga xam ne imam muslim da koo solo comme kaddu yii nii kaddu yi ko imamul nawawi indee ci riyaa inna adna maq'adi ahadikum min al janna te lool bu dee muttafaqun alayhi bi bu see bële nga xam ne Abu Sayna Abu Hurayra bi ñu koy nettali Sayna Abu Sa'id daan woon ci wetam radiyallahu anhuma boobu waxul inna àddina dana rek fa iza daxala mooy waajooju nga xam ne moo moo génne safara fële mujj faa génn bu duggee naan boroom bi jegeel ma waaye daal waat naa ci yàlla du la laaj leneen mu koy jegeñal di ko jegeñal di ko jegeñal saa su ne mu laaj leneen gisoon nañ ci hadis Seyna Abu waxoon nañ la même personne bi la ñoom Seyna al-Mughira ibn Shu'ba boobu moom daa leer ne Seyna Musa sa'ala Musa rabbahu sallallahu alayhi wa sallam borom bi Seyna Musa daa laaj borom ne ko maa adna ahlil jannati manzila kan moo gën a néewle wàccuwaay ci waa àjjana. qaala mu ne huwa rajulun u baa udxila ahlul jannati al janna fa yuqaalu lahu adxilil janna waaw waaw waaw mu ne benn waay la boo xamante ne ni day ak si ginnaaw bi nit ñi buñ nit ñi biñ dugalee nit ñi àjjana ñu ne ko demal duggi àjjana fa yaqulu waaye kayfa wa qad nazala an-naasu manaazilahu man nan laa fay duggee te nit ñi wàcc nañ seen wàcc waaye waxal waxazaat yi jël na liñ fa war a jël yëpp occupé ko jël ko waaw borom bi ne ko atarda an yakuna laka mislu mulkin malikin min muluki dunya ndax ngërëm moo am lu mel ni nguuru benn nguur ci nguuru ma buuri àddina yi mu ne hi raditu rabb ñu ne ko wa misluhu wa mislu wa mislu wa mislu ñu wax ko ci juróomeel bi mu ne mooy lu mel noon lu mel noon am nga ko lu mel noon lu mel noon mu ne hi raditu rabb gërëm naa borom bi mu ne hada laka wa asharatu amsali waaw mu ne ko am nga loolee ak li nga xamante ne nii mooy fukk yu mel noonu wala ka mashtahat nafsu di nga fi am li nga xam ne sa bakkan lool kese ko soo soob wala datta mooy eh, neex aynu ko sa bët waaw qaala fa raditu rabb <laughs> mooy kooku ibnu Mas'ud gisoon nañ waaja inni la a'lamu axira ahli nnaari xurujan minha wa axira ahli aljannati duxulan aljanna waaw mu ne waajooju nga xam nañ naan ko léegi mu ne yonent saa sam nee xam naa kii mujj dugg ah, ci waa safara ñi ngay génne ak ñi nga xam ne kii mm, mujjee dugg àjjana benn waay la boo xam dañ koy génne eh, yaxruju minan naari habwa di darngu day génn safara di darngu ñu ne ko demal duggi àjjana waaw ah, saa bu ñëwee fa yu xayalu ila yanna mala abdullah ah, mu jàpp ne hé mbir mi fees na waaw ba muy dem saam ñu ne borom bi mais nan laa fay duggee fees na mu ne ko demal nga duggee àjjana waaye mu ñëwaat ba ñetteel ba ah ko isa fadxulil janna fa inna laka misla dunya wa asharati amsaliha waaw aw inna laka misla asharati amsali ko am lu mel ni àddina ak fukk yu mel noonu wala mu ne ko am nga fukk yu mel ni àddina waa ji naan atasxaru bi aw tasxaku bi yow attaral mari ndax may saboote danga may ñaawal te yaay buur bi waa mooy même personne waxoon nañ la ko foofu taxawoon nañ foofu mooy wal ilmu inda Allah li tax nag imaamu Nawawi waxul ne muttafaqun alayhi la mooy parce que hadis bii nii ñu nekk ci Riyad bi 1893 dane yeneen saa fooy Seydina Abu Hurayra dane inna adna yeneen na inna adna maq'adi ahadikum ki gën a néewle gën a wàccale tooguwaay la muy occupé bërëb àjjana kenn ci yéen àjjana mooy ki ñu naan aywa mébétal waa ji mébét mébét mébét mébét ñu ne ko mébétaatal mu mébét am na sax ci yenn riwaay yoo xam ne borom bi moo koy <laughs> ne ko fàttali ay mbir àddina yu mu fàtte woon moom ci yu neex quoi sa waay fàttali ku ne waaw yooyu tamit yooyu tamit yii borom bi yooyu tamit mu dem hatta tanqati bihi al amani xam nga bii nii mooy da nekk alors que bu dee bi nekk muttafaqun alayhi moo gis na inna adna maq'adi ahadikum alors que bële dane waa ji bu génnee safara fële ah, di ñaan borom bi mu jegeel ko ba borom bi jegeel ko mu naan ko waaye borom bi léegi waaye teeg maa bañ a def at laa tajal nii ashqa xalqik bu ba def ma gën a texee di ci sa jaam yi waaye dugal ma àjjana ji rek <laughs> borom bi ne ko léegi duggal waa ji bu duggee nag ñu ne ko tamanna min kaza fa yatamanna foofu li tax insha allah imaam indiwul ne mut hadis bi naa alayhi la mu indi version imaam muslim bële ber ko inna àddina mooy fii waxul lool waaw dana rek waa ji bu duggee léegi moom dañ naan ko léegi euh, voilà yow jegeel nañ la àjjana nga ne woon doo laaj leneen aywa léegi ngay ñaan ñu dugal dugal mu dugg ñu ne ko léegi daal di mëbët mu mëbët ñu ne ko mëbëtal nangam mu ba amatul lu mu mëbët mbir yu dog ci moom xamatul leneen lu neex lu mu xam ñu ne ko nag yow am nga lu mel noonu inna laka hada laka wa mithluhu ma'a lu mel noonu léegi Abu Hurayra moom moo ne wa zalika qaala Abu Hurayra mu ne Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ne ah, rajul waa joojee axiru ahlil jannati dukhula mooy kii mujj gi dugg ci waa ajjana ah, ajjana alors que fii mooy idna adna naa kàddu googu moo Eh, al indi ko fii moo tax daal bu ci kaw noonu bu dee kàddu gi kese moom inna anna maqadin eh, ahadikum loolu imaamu kii nañ ko ko solo mooy imam ahmad voilà moom solo na ko lool sëriñam rahmatullahi alayhi waaw hmm. noon sëriñ beneen sëriñam al imam ad rahmatullahi alayhi ñoom ñoo ko solo bi noonu voilà inna adna indi ko ro manzila imam ad-Darimi indi na manzila inna adna ahlil jannati manzila imam Ahmad comme imam Muslim bi inna adna maq'adi ahadikum ak inna adna ahlil jannati manzila rajulan yatamanna ala allahi azza wa jalla kon nañ ñëw imam muslim moom lan la ko sole al imam abul husayn mu ngi ko di kitabul iman babu ma'rifati tariqi ru'ya waaw mu ne wa hadathana muhammad ibn rafi' mu ne te nettali nañu muhammad ibn rafi' di muhammad ibn rafi' ibn abi zayd zabur al-qushayri abu abdillah an-nisaburi az-zahid rahimahullahu ta'ala génn àdduna deux cent quarante cinq rahimahullah alayhi qaala mu ne haddathana Abdurrazzaq mu ne kii nettama Abdurrazzaq di Abdurrazzaq ibnu Hammam ibnu Nafi' al-Himyari mawlahum al-Yamani Abu Bakr as-San'ani génn àdduna cent vingt-six génn àdduna deux cent onze rahimahullah alayhi qaala mu ne akhbarana Ma'mar mu ne nettal nañu Ma'mar di Ma'mar ibnu Rashid al-Azdi al-Haddani Abu Urwa al-Haddaniyu al-Basriyu al-Yamaniyu as-San'aniyu gane àddina 96 génn àddina 150 rahmatullahi alayhi an Hammam ibn Munabbih càllale bu siiw la Abdurrazzaq an Ma'mar an Hammam an Abi Hurayra mooy kayi soosele an Hammam hmm, ibn Munabbih di Hammam ibn Munabbih ibn Kamil Abu Uqba al-Yamani as-San'ani al-Abnawi génn àddina 132 rahmatullahi alayhi <coughs> an abi hurayrata mu jële ci sayyidina mawlana abu hurayra al-haafidul tawsi al-yamaniyu génna àddina la cinquante-neuf radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa dhakara ahaditha minha voilà mooy càllale woo xam ne kaye soosule wax nañ la imam muslim bu ko indi abdurrazzaq an ma'mar an hammam mu jële ci abu hurayra ab kaye la woon waaw boo xam ne hammam mi moo ko ay hadith ko abu hurayra jàngaloon Abdurrazzaq noonu la ko soloowe waaw léegi indi lépp ba mu ngi ci musannaf imaam Ahmad jële ko ci moom tamit waaw daal di koy indi lépp waa Shaykhaani am ay xadiis yuñ ci jël moom lañ la noon wax ne bokk na ci wane ne ash-Shaykhaani lam yastaw'iba as-sahiha rahmatullah alayhim seen objectif nekkul woon imaamul Buxaari ak imaam Muslim rahmatullah alayhim lépp luy xadiis bu wér ñu dugal ko seen téere yi voilà téere boobu la nag moo nekk nii kay soosu mu ne kon ma mu ne euh, Hammaam ne hada lii ma haddathana rahimahullah mooy li nga xam ne moom la ñu nettali Abu Hurayra bokk na ci nga xam ne moom la ñu nettali Abu Hurayra sayyidina Abu Hurayra al-Hafiz al-Yamani radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ko tibbe di ko jële ci ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam fa dhakara ahaditha minha mooy ci biir kay sayyidina Abu Hurayra mu jàngal ñooy xadis yoo xam ne bind nañ ko ñun Hammaam ci suñu kayis yi minha bokk na ci xadis bi wa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na inna adna maq'adi ahadikum min aljannati an yaqula lahu taman fa yatamanna wa yatamanna fa yaqulu lahu hal tamannayt fa yaqulu na'am fa yaqulu lahu fa inna laka ma tamannayta wa mithluhu ma voilà mu ngi nii nii la ko imaamu muslim moom la indi nii rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a voilà boo demee nag ci eh, sahih imam muslim hadis biñ la doon wax sànq hmm? tabi eh, Seydina Abu Hurayra pare Seydina Abu Sa'id ne ko man maa ngi seede ne takk naa ci mu ne zaalika laka ñeel na la lii wa ashratu eh? loolu noonu ñoom ñaar la taqale boobu door see teg bii radiyallahu anhu kon hadis baa ngi nii nii la ko imaamu muslim daal di indee léegi nag mu des eh, eh, rahimahullah wàllan mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi ñu ne la bunt bi day wax li nga xamante ne moom la borom bi tabaraka wa taala préparel way ngëm yàlla yi waajal ko way ngëm yàlla yi ca aljana ja ja'alana allahu minhum mooy ne comme li ñu waxoon rek ba ñuy gis hadith sayna al-Mughira ibn Shu'ba hadith sayna ibn Mas'ud radiyallahu anhuma ken imam hadith yi yëpp fi indi ngir wan ne bu dee ne ki ki ne néewle kii mujj dugg safara kii doon ajjana wal iyaadu billah euh, pas safara mais ajjana ka mujjee dugg moom la yàlla di wax mëbëtal lu la neex waaw joxe nañ la ci exemple koo xam ne ki koy ki koy ne waxal lu la neex ma may la xam ne ne kii Ah, amul lum jeexal fii waaw waaw walillahi almasalul ala nga ñëw fekk buur boo xamante ne nga dem comme ay buuru Makka yeeg buuru Arabie saoudite yeeg wala buur yi nga xam ne duñu ay buur symbolique parce que daa am ñoo ñoo ay buuru Angleterre yi ay buur symbolique lañ mooy ñoom ci seen bopp seen train de vie parlement bi moo koy voté loolu taxul ñuy wax mais loolu après la xew mais avant ñoom comme buuru Arabie saoudite yi ñëw na ñoom ñoo doon dogal fépp commande wal fu beeg yëpp ñoo doon doxal ak di wax lu ñu wax mooy am après kay la seenu <laughs> loolu wàññeeku parlement bi <laughs> moom ñoom ñooy leen di xool lan lañ leen di daggal ci wàllooy xéewal ak lu ñu leen du jox waaw xam nga ko c'est limité waaw taddu moom mooy jiite politique réew mi mais kii du ko comme ñu ne la buurab Arabie saoudite mu ne la fii ci mamlaka bi woo benn waay ne ko mëbatal lu la neex waaw mooy féetee souhaité vë lu la neex rek wax ma ma defal la waaw ñooñ mooy bu buur bi ne lii moom ci saa sa loolu mooy <laughs> moom boo ko ne woon man daal Médina laa bëgg nga jox ma fa deux cents hectares côté Ouhoud yoo xamante ne ma koy tabaxal mu nekk pale boo xamante ne ami piscine ak lépp ami commerce ak lépp mu ne la loolu sax dama la koy defal lépp bu fi nekk di limité sa bopp ci dara <laughs> waaw te travaux yi ma nee na engagé moom dama leen di imposer ne un an du ko du ko jeex du ko àgg ndax mën nañu ko waaw <laughs> mooy yu mel noonu quoi waa ji xool loo moo xëla ci bopp bi mu wax waaw yow bu dee ne waa àjjana ki gini niiwle loolu lañ koy wax boroom bi sax yenn yi mu naan ko euh, fàttali ko ndax doo fàtt fàttali ko sa àddina la nga mu ne waaw mu ne ko nàngam ak nàngam mu ne waaw wii borom bi loolu boole ko ci <laughs> ba ñu ne ko sawaay taman waay mu ne pare na ba mbir yi dog ci moom amatul amatul en fait moo jeex liñ naan il est à court d'idées amatul xalaat fii mu ne daal moom misil yi mu am yëpp ngir dóor ko ngir ñu defal ko li mu bëgg dóor na lépp amatul leneen lu mu xalaat quoi pour moom fii la xelam yem ak ak neex neexation ci yi mu wax la yem. borom bi nag ne ko fa inna laka ma tamannayt ñeel na la lépp loo souhaité lépp loo mëbët lépp loo am vë ñeel na la defal naa la ko ba pare wa mislahu lu mel noonu maa mooy ma dolli la lu mel noonu te li gën a dëgër mooy imaam Seydina Abu Hurayra euh, Abu Saïd wax yoneen saa salaam radiyallahu anhu dane ko ak fukk yu toll noonu allahu akbar euh, euh, àddina ndax mu ma defal la nguuru bi yëpp ko nguur gu mel noonu mu ne ko waaw mu ne ko nag am nga fukk yu mel noonu mu ngo mooy même chose bi yow bu dee ki gën a tuutile fukki àddina lay am te waxuma la àddina goo xamante ne nii waaye yow France lay moom wala Europe wala déedéet lépp laa wax suuf si yëpp ak océan yi ndox yi géej yi dex yi lépp waaw te trésor yi ne da nga jariñoo waxoon naa la parce que sinon nit man na am yenn yi te du ko mën a jariñoo fee lépp lay bànneexoo waaw parcelle u lépp lay bànneexoo nga am ci fukk bu dee kooku alhamdulilah mooy àddina maq'adi ahadikum min al janna ki gën a wàcc le wàccuwaay tooguwaay ci kenn ci way ngëm yàlla yi yi dugg àjjana mooy kii léegi dama lay laaj laaj bi mooy waa lan ngay xalaat waxuma la rek ñi gën a kawe mais ñi gën a kawe waa ji ñoom lu ñuy am ñi nekk ñi digg digg doomu ñoom lu ñuy am waaye xoolal al muqarrabuna moom ñu gën a kawe ci ñoom kon lan la ñuy am darajaatul anbiya la leen borom bi xëcc comme ni ñu ko gisawoon waaw mooy lii lépp pour war ñu borom bi lim waajanal waa àjjana dafa rëy ki gën a tuuti le moo am lii loo xamante ne nit mënula dund àddina buñ ko dundaloon ba àddina bi amee maam aadama alayhi salaam ba àddina biy jeex xamul lu dut lu neex ah du feebar yooyu yëpp du ko dal waa ji lu mu bànneexu bànneexu ci kaw suuf bés bu deewee loolu bu ñëwee àjjana ñu ne ko waa nii li muy am mais xaaju la niroog li waa ji nekk àddina gu yàlla dama yoon lu mel nii jamais moo tax borom bi waxoon fële ne a'dadtu li ibadi salihin ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala xatara ala qalbi bashar waa waajalal naa préparel naa sama jaam yi nga xam ne ñoo ñu baax ñi loo xamante ne maa la aynu ra'at loo xam ne bët masu cee tegu wala udunun sami'at nopp masu koo dégg ci lu neex wala xatara masula rot ala qalbi bashar ci xolu mbindeef allahu akbar allahu min ña nga xam ne nag ñooy nekk ak yonent ya alayhimu salaam rawatina seen sang